wa anhu radiya allahu anhu anna imra'atan qaalat yaa rasula allah inna fariidata alhajji ala cibaadihi fi lhajji adrakata abi shaykhan kabiiran adrakata abi shaykhan kabiiran laa yathbutu ala arraahila afa ahujju canhu qaala na'am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 di baabu wujubil hajji wa fadlih bunt bi wax ngëneelu aj ak euh, waruk aj ak ngëneelam ci suñu jotaay bi ñu gën nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiis mille deux cent soixante-dix-huit mu ne woon wa an ibni abbaasir radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala umratun fi ramadana taadilu xajja aw xajjatan ma'i walillahi alhamdu walminna gisoon nañ ko tey ñu war a jàll ci beneen xadis boo xam ne moom la ci imam ten muy mille deux cent soixante-dix-neuf mu ne wa anhu mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génn wax nañ ko sànq muy mawlaana Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Hashim ibn Abdi Manaf radiyallahu ta'ala anha anhuma wa ardaahuma mu ne anna imra'atan ke benn jigéen qaalat dafa wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna faridatal hajji farataay aj de ala ibadihi ci jaamami fil hajji ci aj adrakat dafa daj dafa dab dafa dab abi sama baay shaykhan kabira shaykhan kabira koo xam ne magala la yasbutu ala rahila laa yasbutu ala rahila manu toog ci rahila daal di ci stable lool manu du sax ci manu la toog ci waruwaay stable ci man cee continuer ba def voyage bi waa afa ahujju an waaye yonent bi alayhi salaam est-ce que sama baay boobu mu ngi dund waaye nag voyage la manul ndax man naa ko ajal qaala naam yonent bi alayhi salaatu ne ko waaw wana xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy alhamdulillah est ce que ñoom doon ko solo ñu ne la déedéet xadis bi rawaahul jamaa xadis bi boroom xam-xamu xadis yi fi doon gis ñoom ñépp ko solo. waaw <laughs> ah, xadiis la bu siiwa siiwa siiwa siiwa siiw al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati eh, rahimahullah daal dina koy solo lu jiitu voilà kitaabul hajj eh, al hajju amman yahujju anhu eh, indi na ko foofu moom al Malik ibn Anas imaamu alhajju amman yuhajju anhu indi na ko foofu nako noon al imaamu eh, Ahmad indi na ko waa gis nañ ash-Shaykhaani waa kutubu sitta ñoom ñépp ko indi al imaamu al Bukhari Muslim imaam Abu Daawuda at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja gis nañ al-imaamu Maalik lu jiitu ak al Ahmad al-imaamu Bukhari hadith mel nii fu bari la ko indi indi na ko fu ëpp juróom benni bërëb waaw buñ jëlee baabu ah bu ñu jëlee baabu jazaa as-sayd wa nahwi wa qawlillahi ta'ala la taqtulu as-sayda wa antum hurum babul hajji amman la yastati' as-subuta ala ar-rahila mu ne haddathana imam al-Bukhari mu ne haddathana Abu Asim mu ne haddathana nettali nañu Abu Asim da ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la deux cent euh, deux cent dix rahmatullahi alayhi moom al imam dafa teel a jële ci moom waxoon nañ la moom bi muy génn àddina imaamul Bukhari seize ans la am voilà ndax euh, cent quatre-vingt-quatorze le juddu imaamul Bukhari sëriñam bi gaañu deux cent dix rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an ibn Jurayj mu jële ci Abdul Malik ibn Jurayj gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn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 génn àddina la 125 an Sulaymaan ibn Yasaar mu jël ko ci Sulaymaan kenn bokkoon ci fuqahaa as-sab'a yi yu Medina yu mag yi muy Sulaymaan ibn Yasaar al-Hilaali Abu Ayyuub ñi ne Abu Abdurrahmaan ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Turaab rahimahullahu ta'aala mawlaa Maymuna bint al-Haarith Maymuna bint al-Haarith radiyallahu ta'aala anil jamii' moom nag muy génn àddina ci xilaafa Sayyidina Usmaan ibn Affan génn àddina dañu wute nag lu bari ñii ne l'an quatre-vingt-quatorze ñëw na daal wax yi entre l'an quatre-vingt-quatorze ba cent dix ban la ci génn àddina loolu lépp ay wax la wallahu ta'ala a'lam ay dhalika kan an ibn Abbas kon Sulayman ibn Yasar jële ci ibn Abbas ni Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi Abul Abbas génn àddina l'an soixante-huit fële ca Taif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu fii nag an al-Fadl ibn Abbas mu jëla ko ci magam di al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah ñi ne Abu Muhammad ñi ne dañ koy wax tamit Abul Abbas comme Ibn Abbas am nañu ne Abul Abbas la moom tamit eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda hmm? nga xamante ne moom dafa teel a génn àddina eh, ci xilaafa Sayyidina Siddiq eh, fa la génn àddina ah Euh, loolu euh, moo gën a dëgër moo tax moom moo njëkk génnaa dina bàyyam voilà muy al abbas ibn abdul muttalib yi euh, moo yonent way sasam bi mu génne àddina ñaari at quelque at ak ay kii lañ ci teg ki nga xam ne mooy seyna al fadl mi génne àddina fii dafa jaar ci moom radiyallahu anhum anna imra'atan xa xa ne imam al ne taxawal xaa taxawal ma dem ci beneen càllale indi la xaa mu ne mooy càllale bi ci fan la ñëw ibnu abbas da ko jële ci magam mooy abdallah jële ko ci magam daal fadl ñoom ñaar ñe ibnu al abbas di doomu al abbas radiyallahu anhum mu ne kon taxawal ma indi la beneen càllala mu ne hadathana musa ibn ismail mu ne nettal nañu suñu beneen sëriñ di musa ibn ismail di al hafiz at-tabuzaki al manqari mawlahum abu salama al-Basri rahimahullah génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qaala Abdul Aziz ibn Abi Salama mu ne ki ñu Abdul Aziz ibn Abi Salama Abdul Aziz ibn Abi ibn Abdillah ah, Abu Salama maam jëla mais dañ ka comme Ibn ah, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj kii nag Abdul Aziz bi c'est bon noonu la tudd waaye Ibn Abi Salama mooy ibn amna abdillah ibn abi salama maymun abu abdillah rahimahullahu taala génn àddina la 164 rahmatullahi alayhi moom nag mu ne haddathana ibn shihab gis nañ ko sàng rahimahullah mooy az-zuhri mi ko la wax léegi ne ibn shihab tamit la wax moom ibn jurayj dana an ibn shihab moo nekk ni mooy az-zuhri an sulayman ibn yasar ibn an sulayman ibn yasar gis nañ ko sàng an ibn abbas radiyallahu anil jami' an radiyallahu anhuma annahu qaal jaat gis nga fii mu nekk lan ci musnadu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma après nañ gis li imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi di wax jële ko ci sëriñam bii ñu nekk ci sahiham bi al imam al-Bukhari ci ñaari càllale waa càllale bi Ibn Abbas da koy jële ci magam léeg-léeg moom moo bii nii moom la moo ko wax am na yeneen yoo xam ne am na tamit bu yi kese insha allah bu ñu paree ci lii dinañ ci ñëw léegi li ci taxriij bi insha allah kon an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaal jaat imraatun min xasam ama hajjatil wadaa fii mu wax kañ la hmm? mu ne jaa dafa dikk imraatan benn imraatun benn jigéen min xasam bokk ci waa xasam benn waa solo woon wu mag ci arab yi Ah ama ku fa nekk naan xasamiya wala xasami bu dee jigéen xasamiya moo tax fii am nañ ren riwaaya jaatil xasma alxasamiya wala imraat alxasamiya am nañ riwaaya yoo xam ne loolu la ñëwee mooy ndaw su bokk ci waa xasam ama hajjatil wadaa at ma nga xam ne ci la yonent bi saa saam aja aja aju dàggatoom bi bim ñëwee ndaw soosu qaalat mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj gis nga farataay yàlla gi nga xam ne moom la farataal jaam yi hmm? ci wàllu aj waaw te gisoon nañ ko bi ñuy ubbi bunt bi adrakat daal di dinay dab abi sama baay shaykhan kabiran mag la nag ah màgget la de moo xam ne moom màgge na sori na ci at la yastati'u manul an yastawiya muy coowooral ala rahila bu ci toogee du stable moon am na yenn waaye da damay ragal ne bu ci toogee eh, buñ ko ci yeewee day faatu de yoneen salaam fa hal taqdi fa hal yaqdi anhu an ahujja anhu est-ce dina baax a joxe man ma daal di koy ajal bu ma ko ajalee dina baax qaala naam yenent bi alayhi salatu wassalam ne ko waaw hmm? gis nga fii nii lii la léegi <laughs> hadith bi kitaabul hajji baabu wujubil hajji wa fadli imaamul Buxaari indi na ko foofu tamit mu jaar ci imaamu Maalik miñ la ne soloona ko mu jëlu ko ci sëriñam bu mag bi buy jële Muwatta bokk ci sëriñam yi muy mu Muwatta mooy Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi rahimahullah euh, euh, al-Misri rahmatullah alayhi génn àddina deux cent dix-huit qaala mu ne axbaranaa Maalik muy Maalik ibn Anas ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan imaamu daar al-hijra di génn àddina l'an cent soixante-dix-neuf an Ibn Shihaab gis nga ci moom la jaaraat mu az-Zuhri an Sulaymaan ibn Yasaar an Abdillah ibn Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana al-fadlu xoolal mu ne kaana al-fadlu al-fadlu xoolal yi naan ko fadlu fadlu xam nga laal daat boobu law xanaa wolof yi du du du wax lu jaar yoon xam nga ñi ñu naan fàllu Cheikh Mouhamadul Fadil al Fadilu ñoom Fadil wala Fadlu. ñoom daal bi dañ koy def ab laa fallu <laughs> ah loolu nag bu dee ci alxuraan c'est grave doo mënoo jànge alxuraan naan wala laaliin parce que aw daa bi saa yi ngeen koy def naan wala laaliin kooku kuy waxe noonu di jànge noonu bu dee ne loo xam ne lan nañama takk noonu manu koo corriger loolu euh, noonu la mel waaye képp koo xam ne man nga ko nga naan ala nii laa fekkoon may maam li koy jànge ay ay ay tuuka waay ngooku kooku day am bàkkaar parce que moo ko tey mu ngi jaxase mu ngi soppi alquran te kooku mënula jiite kenn du jiite kenn voilà waaw te kooku moo ko tey kantaakee nga xam ne moom noonu la mel moom manu koo changer kooku du jiite koo xam ne moom man naa wax wax ju leer voilà parce que bu boobaa day ja yàq mbir yi loolu du ci coobare mais na bàyyi koo xam ne mën na ko wax correctement voilà yar pa mu jaamala ay ragalante gannaaw noo garaawul moo demal rek déedéet muy jàng aw ghayril maghdubi wa ghayril maghlubi alayhim wala daalliin loolu moom kooku bu dee day dee noonu la ko mën a waxee lan la ñuy mel moom baat yi ay laa lay doon dafa dotom boo xam ne boo xam ne manoo fexe ba baat manu ko wax laa lay mujje kooku du loo xam ne coobareem la kooku bu jàm bàkkaar waaw te day am yéene ne bu ma ko mënoon a waxe comme ñeneen ñi dinaa ko waxe noonu mais kooku du jiite koo xam ne man na ko correctement mais ki nga xam ne da koo man teg ko rek ma ala fekk maay maam <laughs> waaw xanaa saa yi daa mel daa am ci jublu man a déet damaa joxe exemple rek ala mbokk la mu <laughs> ca caar yi géej <laughs> ma wax ala mbokk yi la mu rek waaye manoon naa jël toobu séeréer comme yow bay ñaan nii la man daal nii laa ko fekkee saa maam doon ko jange nii laa koy jange maa ne wala laa yi ma ne la hé way attention loolu da ngay yoolu moom bàkkaar nga yam waaw bàkkaar ngay am te képp koo xam ne xam ne noonu nga mel amoo droit kooku amul droit nga ko jiite voilà mu ngi noonu <laughs> kon mooy fadlu fadlu voilà ñooy wax fadlu wala fi wax lool voilà mais al fadilu wala al fadlu <laughs> mu ne kon jaa kaana al mu ne ki nga xam ne mooy al fadlu eh, mooy Ibn Abbas mi ngi gis sànk ci bi radifa rasulillah sallallahu alayhi wasallam yeneen saa saam da ko supporté woon mooy dafa toog ci gëléemam teg ko ci gannaawam allahu akbar loolu nag wax na la kañ la ama hajjatul wadaa ba aju tàggatoo bi léegi fa at léegi dinañ ñëw exactement lool fan la lii nii insha allah dinañ ci ñëw ca ram ya jamaraat yaak yooyu yooyu insha allah dinañ ci ñëw fajaa jaa at benn jigéen ñëw min xasam bokk ci xasam fa al fadlu yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi <laughs> al fadlu gis ndaw si ndaw si nag Seydina Ali ibn Abi Talib dina ñëw ci riwaayam nee na nee na al fadlu dafa rafetoon lool waaye ndaw si tamit daa daa rafetoon waaw léegi nag al fadlu di xool ndaw si ndaw si di xool al fadlu te mu ngi ci ginnaaw gi lii ñeneen saa saa sa mbokk ñuy gis lii i <laughs> ah loolu la de donc quoi attention fu ne la ne ah yaa ngi ci yeneen saa salaam moo nekk sa mooy yow yéen a bokk waruwaay gis ngeen ne scooter bi ni nit kiy toog ci scooter am comme teg ci ginnaawam comme noonu la ne lii ci gëléem la yeneen saa salaam war ci gëléemam teg alphab ci ginnaaw mooy loolu lañ naan supporter hein waaye alfadlu di xool ndaw si ndaw su rafet si ndaw si it di ko xool <laughs> fa jaxal yanzuru ilayha di xool ndaw si wa tanzuru ilayhi ndaw si di xool al fadl ndax ah, kee rafet na waaye kii ki may xool rafet na waaye moom itam rafet na <laughs> wa jaxala nabi yonent saa salaam nag bi mu seetloo affaire boobu mu commencé nag yasrifu wajha al fadl ila shiqq al axar bi mu gisee loolu rek mu wëlbati xar kanamu al fadl <laughs> mi xool ndaw si beneen côté bi ngir mu xool feneen <laughs> fa xaalat ndaw si nag ne. waaw dal di ko commencé laajub laajam ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yow dawal yàlla sallallahu alayhi inna faridatallahi ala adrakat abi shaykhan kabiran mooy liñ wax fee ci riwaay bi la yasbutu ala rahila afa ahujju an qala na'am wa dhalika fi hajjati alwada kon gis li lii <laughs> mooy côté boobu ay day bari ay njàngat côté bu njëkk bi nii <laughs> eh, supporté yëkki gëléem supporté waaye tamit euh, fitna yi xataa ci foofu ak tamit euh, malgré euh, xabaraay yonent bay saa saam na ne <laughs> fitna googu sa waay mu ngi am foofu sa waay te am plus aj eh, loolu <laughs> loolu comme quoi ah waaw daal mooy mooy muccalaate léegi kantar imaamu muslim abul husayni am na yeneen yuñ ci mën a wax ah, euh, loolu euh, moom al imaamu muslim euh, rahimahullahu tabaraka wa taala moom mu ngi ko indi ci kitaabul hajj baabul hajj anil aajiz hmm? alhamdulillah li zamana wa haram wa nahwihima aw lil mawt mun haddathana hmm? mu ne nettali nañu comme comme fii na comme hadis biñ jóge léegi haddathana Yahya ibn Yahya boo gisee mbir mi ca imaamu Malik ñoom lañ jaar ah Abdallah ibn Yusuf fële ca imaamul Bukhari kii Yahya ibn Yahya di rayhanatu Naysabur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamara at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Naysaburi rahimahullah génn àddina la deux cent vingt-six rahmatullah ala qaala qara'tu ala Maalik waxoon nañ la moom moom daa bokk ci taalib yi nga xam ne ñoom bu imaam Maalik coogoon ñooy jàng ñeneen ñi ngay dégg ñoom ñooy daanaka ñoom ñooy dañ naan ñi ëpp yëpp axbarana wala yooyu mais moom qara'tu jàng na ala Maalik gis nañ ko sànq imaamu daaril hijra an ibn Shihaab gis nañ ko sànq an Sulaymaan ibn an Abdillah ibn Abbaas radiyallahu anhumaa annahu kaana al-Fadl Abbaas radiyallahu anhuma radifa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ja'atuhu imra'atun min Xasam tastafti voilà mu ne leen saa salaam fii tastafti bi la ci yokk mooy Seydina al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma dafa newoon ci ginnaaw yeneen saa salaam ci war mu supporté ko mu am benn jigéen bu bokk ci Xasam as ndaw la nag jeune la daal di ñëw mooy du xale ah mais <laughs> voilà majeur na waaye kii na voilà di laaj yonent bi saa salaam di ko laaj ay masala fa ja'ala al-Fadl yanzuru ilayha al-Fadl ibn Abbas ah di xool ndaw si waaw loolu it daan yeneen masala le fait que ndaw si kon mooy eh, xar kanamam gi muuru ko woon mooy deful woon liñ naan defu ci woon boqa wala wàcce loo xam ne ba moo tax al-Fadl mën a xool xar kanam gi voilà loolu la eh, te tamit ña fa ne woon seetlu affaire bi ña fa ndax Seydina Ali ibn Abi Talib wanaa muy ni ñoom seetlu nag affaire bi <laughs> voilà <laughs> alfadl di xool ndaw si wa tanduru ilayhi ndaw si di ko xool nekkul ne alfadl la ko doon xool ndaw si di xool yeneen saa salaam wala di déedéet ndaw si da doon xool alfadl ñuy xoolante fa ja'ala rasulullah léegi dawal yàlla ni salaa salaam bi seetloo seen bi mu commencé yasrifu wajhal fadli ila shuqqi ila shuqqil akhar mu tourné xar kanam alphansi ci beneen côté bi mooy beneen côté bi ndaw si newoon <laughs> ànd ak araa boo xam ne day xool be ndaw si jaar bi moom jaar ne <laughs> léegi ndaw si ne ya rasulallah waaye ndawal yàlla inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yathbuta ala rahila afa ahujju anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wadaa'i voilà kon mu ngi nii kon gis nga fii noonu la ko indee moom al imaam muslim après mu teg ci beneen boo xam ne ci moom la ci teg euh, ñaari version la ci indi kon nag mu ngi noone loolu <laughs> lu amaam solo la léegi kon hadith yi kon nii la ñëwee léegi nag nañ ñëw bon ñoom imaam Abu Daawuda moom par exemple al-Qanabi loo ko jëlee Abdallah ibn Maslama taalibe imaam Maalik bu mag bi al-Haarisi ñoom ñëpp ay bonkal la ñu fi gis ñëpp ñoom Yahya ibn Yahya euh, Abdallah ibn Yuusuf al-Qanabi mi moom mu jëlee an Maalik voilà rahimatullahi ala al-jamii léegi nag nañ taxawandi fii ci tuuti ci taxriij bi kon gis nañ ni mooy euh, lii nii kon da gis ne isnaad bi liñ la doon wax sànq imaamul Buxaari yi dafa indi benn côté boo xam ne al la après euh, mu jekki ne xaa xaaral ma indi beneen boo xam ne ah, mooy al Ibn Abbas moo ko jëlee ci magam waaw parce que buñ nee Ibn Abbas xam nga alhamdulilah Ibn Abbas la tudd moom tamit mais buñ doyalee ni Ibn Abbas kenn waxu ko mooy doomu Abbas la. mooy sax doomam ju ji moom la ñuy dàkkantale euh, Seydina al ak yaayam Ummul Fadli waaw muy Lubaaba bintul Haaris naan Ummul Fadli yaayu al Fadli mooy doomam ji. al Abbaas tamit dañ ko Abul Fadl yaa Abul Fadl na ko Abu Sufyaan waxoon comme daa Abul Fadl te hajjatul kii ba ñuy ubbi Makka ba yeneen saa saa jege si Abu Sufyaan génn ak Budayl ibn War Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i ndax eh, information yi xam na ne def nañ tojaange accord bi respecté wuñu ko eh, bu guddee rek saa génn nag di repérer est-ce que julli ñi nekkuñ di ñëw. waaw ba al al Abbas dégg ko muy wax ak gune yi mu ko ak koo doo Aba Hanzala mu ne ko ah kooku am wa anta aydan an Abal Fadl ah <laughs> ne ko maa ngi lay waatal man Abu Abu Sufyan ndax yeneen saa salaam naa ñëw <laughs> voilà loolu jaruñoo taxuñoo jóg moog Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i radiyallahu anhuma léegi kon al-Fadl ibn Abbas la mais kenn du ko. buñ ne Ibn Abbas waxoon yàlla xam noonu nañ la ko yàgg wax doomu al Abbas yëpp buñ ne Ibn Abbas joyal ko Abdallah lañ ci jublu kon kon gis nañ ne affaire bi daa am foo xam ne daa jaar ci hmm, al Fadlu Ibn Abbas am yoo xam ne Ibn Abbas ci boppam moom moo ko euh, euh, dégg directement moo tax imaamu Tirmidhi bi mu solowee affaire bi wax nañ la sot dane sa'altu Muhammadan mooy al Bukhari rahmatullah an hada ci hadis bi fa qaala asaxu shay'in fiihi maa rawaa Ibn Abbas an al-Fadl imaamul Buxaari yi ne hadis yi li ci wér wér waxul nañ leen wérul mais bi ci gën a wér waaw mooy bi nga xam ne al Buxaari iki al Ibn Abbas moo ko jëlee ci Abdallah moo ko jëlee ci magam de al-Fadl Ibn Abbas radiyallahu anil jamii ah. mu ne nag ya fa yahtamil an yakuna ibn Abbas sami'ahu min al-Fadl wa min ghayrihi mu yenu ko ne Ibn Abbas da koo déggee hadis bi ci al-Fadl mu nettali ko waaye mu jëli ko ci keneen summa rawahu bi ghayri wasita ginnaaw gi moom ci boppam mu riwaaye ko ci loo xam ne amul benn euh, euh, dig-digle voilà imam al-hafiz ibn hajar nag mu ne innama wa innama rajjaha al-bukhari ar-riwaya an al-fadl annahu kana radfa wala ridfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam hina iz mu ne boo gisee yeneen saa kii imam al-bukhari rahimahullah daal di nootal riwaya al-fadl bi parce que moom moo ne woon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku moom mooy mooy fekk mbir mi te moom la mbir mi eh, concerné woon surtout xoolante gi te xam na xam ne ndaw si kon la muy laaj bu baax waaw mu ne wa kaana ibnu abbas imam alhasn ajar mu ne ibnu abbas qad taqaddama min muzdalifa ila minaa ma daafa mu ne te ibnu abbas dafa jiitu woon jóge muzdalifa daal di dem mina ànd ak yi nga xam ne ñooy way néew ju doole ji eh, comme ni muy ñëwee ci buntu bale mooy ñi nga xam ne ci yeneen saa sax da leen a permettre laylatu jam'a di Muzdalifa ñu teel faa jóge ci jigéen ñeeg way néew ju doole jeeg xale yi moom Ibn Abbas ci la andoon bul fàtte ne bi yeneen saa sam di génnaat dina treize ans la voilà alors que al fadl majeur la woon moom ak bon gisuñu ko woon sax al Abbas <laughs> ak Rabia ibn al Harith doomu mbokkam bi al Harith ibn Abdul Muttalib moom ak euh, bon Rabia doomu magu al Abbas la léegi li ñuy waxtaan ne bon moom doomam di Abdul Muttalib <laughs> mooy Abdul Muttalib ibn Rabia ibn al ibn Abdul Muttalib léegi ñu doon wax ne bon ñoom daal gis nañu ne saa salaam jamono ji mu ngi yónni ñu ñuy dem di collecter zakat yi est du suñu doom yi al-Fadl ak euh, Abdul Muttalib ku nekk ci ñoom al-Fadl du doomu al Abbas maanaam baas moo doon wax ak koo xam ne bàyyi la bàyyi comme ni mu nekk bàyyi tax ci yoneen saa sa la nekk bàyyi tax ci ñoom ndax ñoom ñëpp surtout Abdul Muttalib lañ kii al ibn Abdul Muttalib bi ko jur kii al-Fadl al-Abbaas mii wax moo ko jur léegi nag biñ nee bon nag te ñu leen a yónni ñu dem ci yoneen saa sa yoneen saa sam boole leen ci ñuy collecté zakat yi ñu am luñ ci amee man a denc soxna ak yooyu eh, léegi biñ waxee lool ñu nit ñoom di leen yónni neen ñu dem wax lool léegi Seydina Ali ibn Abi Talib aksi <laughs> ne leen lan ngeen di wax lan ngeen doon wax noonu ñu wax ko ko mu ne ah loolu da leen saa saal di ko def bon ñoom nag kontaanu ñoon ci lool pour ñoom Seydina Ali moom euh, bon da leen a bëgg a affaire bi kese <laughs> mu ne mu toog ngeen xaar dem leen bu ngeen demee ngeen ñëw wax ma li leen dañ demee li Seydina Ali wax mooy dëgg <laughs> waaw yeneen saa salaam da leen di inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala ali muhammad waaw li nga xam ne mooy da leen a déglu ñuy wax yaay Maymuna non yaay sayyidatu Zaynab nekk ca gannaaw yeneen saa saam ñu wax ko mu sëggul yàgg al-Fadl ak Abdul Muttalib ñëw wax ko yeneen saa saam li leen seen bàyyi yu ni yeneen dara ba ñu nar wax rek yaay may yaay kii Zaynab di leen def signe sax néegam la ne woon di leen def signe bu leen wax de bàyyi leen noppi leen rek ba keroog moom muy waxal ma saa salaam daal di nag siggi ne leen xanaa xamu ngeen ne sarax daganul ci Muhammad salaa salaam man te daganul sama njaboot te ñoom si waa ahlu bayt lañ bokk voilà après mu wax ku nekk nañ may kii soxna kii na may kee après voilà mais defalu leen loolu léegi mooy alfadlu loolu kon da pour wax la ne moom moom kon majeur la woon ndax bàyyi ma nga ko doon utal moo tax euh, ñenn ñi naan bon le fait que yonent bari saa saam yenn riwaay naan zi ziqnu al-Fadl la la puus loolu day wane ne amaana amrad la woon mooy amul woon sikkim te boobu day wane ne doonu woon majeur loolu moom mënoo ko ci dégg te lii hajjatul wadaa la te liñ la doon wax sànq jiitu woon na loolu <laughs> voilà. voilà mais minimum bu doon at boobu mooy at boobu la yeneen saa salaam ñaar quelques weer la ci def hajjatul wadaa rabiul awwal faj waaw kon mu génn àddina kon loolu moom mooy li nga xam ne dëgëru kon nag al imaam al xaafis mu ne kon euh, Seydina alhamdulilah Ibn Abbas dafa jóge woon Muzdalifa euh, dem ñu na ak daafa yi hmm? kon mu ngi noonee hmm? kon al fadl euh, kon mu ngi noonee quoi léegi nag. mu ne al imaam al xaafiz mu ne waqad sabaqa romboon na fii baabi talbiya wa takbiir ci buntu bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari defoon ci wàllu talbiya yab labbayka ak allahu akbar ci yoonu Ataa eh, ibn Yasaar eh, ibn Abi Rabaah Ataa ibn Abi Rabaah a Sulaymaan ibn Yasaar Ataa ibn Abi Rabaah an ibn Abbaas anna an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam ardafa al-fadla fa akhbara al-fadla annahu lam yazal yulabbi hattaa rama al-jamra voilà boobu mu ne romboon na yeneen saa salaam al ibn abbas ne yonent bi saa salaam dafa supporter al-Fadl al-Fadl nag daal di koy nettali moom ibn abbas ne ko yonent saa salaam dañul di def talbiya labbayka allahumma yi labbayk ba ni nga xamante ne nii ci la sànnee jamra yi kool hmm? eh, mu ne fa ka anna al-Fadl haddatha axaahu bimaa shaahadahu fi tilka al-haala mu ne kon nag lii day mel ne al-Fadl moo ko nettali te loolu daa leer de façon fee nee na Euh, riwaaye imaamul Buxaari dëggalal dani ci al la ko jële waaye mu ne wa yaxtamil waaye yenu na an yakuna mu nekk imaamu Tirmidi yi li wax leer na da koo dégg ci al moom itam mu riwaaye wala mu fekke woon ko ba pare daal di koy déggewaat ci moom wa yaxtamil an yakuna su'aalul xasamiya waqa ba'da ramil jamra jamra mu ne mën na nekk tamit que ne laaju ndaw si ginnaaw yeneen saa sa sànnee jamra yi te lii mooy lii mooy jamra ju mag ah, parce que weer euh, jouru tabaski bi hajjatul bésu tabaski benn jamra kese la la ñuy mooy bu mag bi voilà yeneen jour ay yaamu minaa yi def ñett yi euh, suura euh, wusta ak alkuba bi gën ndaw bi digg dóomu ak bi nga xam ne moo gën a mag ah, mu ne kon nag day yenu ne laaj bi ginnaaw bi mu sànnee jamra yi ba pare la fa xadarahu ibnu abbas ibnu abbas daal di koy fekke fa naqalahu taara léeg-léeg mu nettali ko an axi ko ci frère ndax nettali na ko waaye li kaw li kaw nit ñi ndax moom frère bi daal fadl saahiba euh, sa saahi hmm, bal fi euh, al qissa mooy borom nettali bi wataaratan léegi léegi tam mu jële ko ci ñeneen ñoo xam ne amma shahada shahadahu ci ko xam ne jële na ko fekk na xew-xew bopp te moom it fekkoon na mu ne noon wayu ayidu daalika maa a inda Tirmidhi mu ne lii dëgëral lii nag ma wax man imaam al-Hafiz mujjéelu supposition mujj bi mooy li rot ci imaamu Tirmidhi wa Ahmad imaam Ahmad wa ibnuhu ah, mooy eh, Abdallah hmm, Abdallah mooy ci ziyaadaat yi mu def ci eh, mooy Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal dafa am ay yokku yu def ci musnadu baayam loolu lay wax wa ibnuhu <laughs> Abdallah <laughs> wa Tabari bu ko wa ibn Abbas wa Tabari imaam Tabari min hadiisi Ali